fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saani wal xamsiin ba'dal mi'atayn wa an abii umaamata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qiila li rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam ayu du'aa'i asmaa' qaal jawfu llayli al-aaxiri wa duburu salawaati al-maktuubaat rawaahu at-tirmidhiyu rahimahu llahu ta'aala wa qaala hadiisun hasan kon al-imaam al-haafiz an-nawawi rahimahu llah mu ñëwaat ak ñun fi ñu yemoon ci chapitre 252 baabun fi masaa'ila min ad-du'aa buntu bi wax ci ay masala yu wutee ci wàllu ñaan ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bi mu jëwoon gis moo doon xadis mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mu ne woon wa anhu muy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu ñetti xadis a ci des bii ak ñaari ci tegu mooy xadis mille cinq cent waaw waaw fay <laughs> mu ne waan abi Hurayra waan abi Umaamata muy jëlee ci sayyidina wa mawlana Abu Umaama radiyallahu anhu annahu qaala nee na qiila dañoo wax ab laaj la li rasulillahi ñeel ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko ayu du'a i asma waa ban ñaan la yàlla gën a dégg mooy ban ñaan moo gën a nangu fa yàlla waaw moo tax hadith euh, euh, biñ fi gisoon allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha boobu xam nga mawlaana Abu Hurayra soloona ko waaw boobu bañ koy gis euh, waxuñu ko woon ah loolu tudduñu woon ne xaw ma lu tax que ne bon même bii passé Seydina Anas soloona hadith comme niñ génnoon naa ah, bu Seydina Abu Hurayra bi mais bon loolu c'est du passé c'est du passé passons léegi Euh, mooy bi nga xam ne ci lay euh, ñaan moom yonent bi alayhi salaatu ne borom bi tabaaraka wa taala maa ngi maa ngi lay ñaan euh, ci xol boo xamante ne nii allahumma inni as'aluka maa ngi lay ñaan ci li nga xamante ne nii allahumma inni as'aluka maa ngi lay ñaan non maa ngi muslu waaw mooy du'a in la yusma waaw ñaan goo xam ne kenn du ko dégg loolu imaamul Buxaari imaam euh, Abu Hurayra noonu la ko indi voilà ak ci ñaan goo xamante ne la yustajabu la xam nga ñun moom lañ gisoon ah mooy ak ñaan goo xamante ne kenn du ko nangu waaw moom nag euh, moom ci la yusma mooy doonuñ ko duñ ko dégg hmm? moom noonu la ko indee moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waaw allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal wal-bukhli wal-haram wa 'adhabi al-qabr allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin laa yaxsha wa min nafsin laa tashba wa min da'watin laa yustajaabu laha waaw moom nee la ko al imaamu kii euh, Zayd ibn Arqam noonu la ko doon mooy xadis mille quatre cent soixante-dix-neuf waaw bi muy ñaan yooyu allahumma inni a'udhu bika min ilmin laa yanfa maa ngi lay ñaan ci xam-xam boo xam ne du jariñ tus borom wa min qalbin laa yaxsha waaye maa ngi ñaan borom bi nga musal ma ah Euh, ci xool boo xamante ne ni du ragal yàlla mukk waaw xol bu ñeme yàlla ak ak ak saama ñeme yàlla kese la waaw loolu moom maa ngi ci ciy mus maa ngi ñaan nga musal ma ci yow boroom bi tabaraka wa taala waaw waaye wa min qalbin la wa min nafsin la tashma bakkan boo xam ne du suur mukk bënnale buli mi ci wàllu lu dul yàlla wa min da'watin ak ci ñaan goo xam ne laa yustajabu laha kenn du ko nangu yustajabu laha mooy laa yusma waaw waaw te loolu euh, kii imaamul euh, Abu Hurayra moom noonu la ko ni ne sunanu al imaamu Abu Daawuda euh, an-Nasaa'i solo na ko al imaam Ahmad ci lu jiitu na Ibnu Maaja al-Qazwiini boobu dane kaana Rasuulullah sallallahu yaqul allahumma inni a'uudu bika min al-arba'a da wax ne boroom yeneen saa sam da doon wax maa ngi ñaan nga ci ñett yi ci ñeent yi min ilmin la yanfa ci xam-xam boo xam ne du jariñ tus wa min qalbin ak xam euh, xol boo xam ne la yaxsha du ragal boromam du tiit boroomam du ko ragal wa min nafsin la tasma bakkan boo xam ne bu limi fon rek ci lépp waaw fuqale ci lépp lu dul yàlla du doy lu mukk wa min du'a'in la yusma ak ñaan boo xam ne kenn du ko dégg lool mooy la yustajabu laha hadith zeyna Zayd ibn Arqam gis nga même kii la mais place la yustajabu laha la yusma kenn du ko dégg kon fii <clears throat> mooy kenn kenn kenn kenn kenn waaw kenn du euh, la ko nangul loolu mooy laa yusma voilà moo tax buñ ne yonent sa salaam waaye yonent ma lay saa salaam <laughs> waaw ah waaw boo nee isma du'a yi hmm? mooy loo xamante ne laa yustajabu rek kenn du ko nangu laa laa yusma te kenn du ko bàyyi xel mel ni lu ñu déggul boo ne isma du'a yi mooy nangul ma sama ñaan yal na yàlla dégg suñu ñaan loolu mooy yal na yàlla nangu suñu ñaan voilà kon nag mu ngi noonee waaw euh, léegi kon mu ne yonent bi alayhi salaam kon buñ ñëwaatee walillahi alhamdu wal minna <coughs> ay sayna Abu Umaama mu ne dañ na wax yonent salaam ayu du'a yi asma waaye yonent saa salaam ana ban ñaan moo gën a jege ci ñu nangu ko borom bi nangu ko te di ko nangu Abdullah loolu mooy ban bërëb la bëgg wax mu ne jawful laylil aaxir guddi gi digg diggu guddi gu mujj ba waaw parce que mooy jamono ja nga xamante ne moom la xadiis ba doon wax naan yanzilu rabbuna tabaaraka wa taala hmm? borom bi tabaaraka wa taala day day day day wàcc euh, Euh, ceer bu mujj bi di wax xiina yabqa thuluthal layl al axir ba mu defee xadiis sayna Abu Hurayra mu ngi saxiix yi fa yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu ne sayna Abu Hurayra mu ne borom bi day wàcc kulla layla ila samaa'i dunya ci asamaan yi nga xam ne moo gën a jege gën a suufi xiina kañ jamono ja nga xam ne yabqa lay des sulus un tiers al-layl al mooy boo xaajee guddi gi loolu nag ñu ngi koy xaaje mooy bu timis bi dugg ba ni fajar gi xare nga xaaj ko loolu ngay jël diviser ko par trois loolu la xaaj ko ci ñetti xaaj bu mujj ba nag ah boroom nee na day wàcc guddi gu nekk bu defee lool mu naan borom bi naan man yad'uni ana kan moo may ñaan fastajiba la bu ko defee ma nangul ko la may ñaan wa man yas'aluni kan moo may ñaan man yad'uni ku may bakk kan mooy ki nga xamante ne moo may kañ kan mooy ki nga xam ne moo may jaamu jaamoom googee fa astajibu la astajiba laa ma nangu ko wa man yasalu nii ku may ñaan la nga xam ne mooy masalaam lu mu aajowoo wala lu muy ragal fa utiya ma jox ko wala ma musal ko wa man nii ana kan moo may ñaan jéggal fa aghfira lahu bu ko defee ma ñaa ma jéggal ko voilà lii nii hadis boobu euh, euh, euh, moom lay wax nii voilà nga xam ne xadis la bu rëy buy wane léegi nag moo tax imaam Tirmidhi ba mu ko indee boobu la njëkk ni xadis boobu daal la ciy teg xadis Seydina Abu Umaama bi ne ya rasulallah ayyu du'a yi asna ana ban mooy bërëb yi la lay wax lañ gën a moo gën a jege ci euh, euh, borom bi tabaaraka wa taala nangu ko moo gën a jege ñu nangu euh, ban ñaan ban bërëb mu ne jawful layli waaw al aaxir dugg guddi ga mu nga xam ne moo mujj moom la moom lay leeral fee moobu la yàlla yi gën a dekkul ne yàlla kii la gën a dégg ak teel ak mu a dégg boo wañaan déedéet loolu wax nañ la asma tekkiwul mooy li muy tekk mooy moo gën a xariyun moo gën a yeey moo gën a jege ñu nangu mu ne jaw fu lay aaxir bu mujj ba waaw waa wa duburu salawaati almaktubaat ak tamit ca gannaaw julli yi nga xam ne ñooy ñoom ñooy ñoom la baal borom bi farataal muy julli juróom ca seen geen ca seen geen nag loolu yàgg nañ cee wax ayoon nañ li al imam Ibnul Qayyim doon wax jële ko ci sëriñam ba Cheikh al imam Ibnu Taymiyya kene yooyu mooy laata ngay sëlmal waaw waaye loolu waxoon nañ la kene am na ay ñaan laata ngay sëlmal mais am na ay ñaan yoo xam ne yu sax la ginnaaw bi nga sëlmalee te loolu ci boppam loolu ñoom bañuñu ko waaw te xam nañ ne loolu xadiis yi da cee voilà même bu dee léeg-léeg dinañ waxe comme niñ biñ koy gis loo xam ne day mel ni dañ naan non ñaan yooyu yëpp comme li imam euh, Ibn Taymiyya waxoon euh, dubur yooyu yëpp mooy laata ngay sëlmal ndax duburu say ci mbir mi la bokk ñu ne genn mbir loolu mooy ci mbir ma la bokk waaye loolu xadiis yi leer na ke ne yenn yi yu bari tax dagay ngay sëlmal ba pare waaw yi na yam sarif yoneen saasam dinaa bi mu paree ci julleen la doon ñaan yenn ñaan yoo xam ne leer na ke ne loolu la loolu yàgg nañ koo gis walillahi alhamdu wal minna kon ñaari ñaari bërëb yi la yoneen saa sam tudd waaw mais am na yeneen bërëb waaye dañ koo laaj yi nga xamante ne waaw gisoon nañ xadis eh, keroog bi nga xamante ne ta bon ñu xadis bi ñu gisoon gisatu woon ko moo tax keroog taxawuñu ci nga xam ne ci buntu bii ñu nekk voilà mooy 1498 aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi wa huwa sajid fa aksiru du'a li gën a jege lu jaam di jege jaam boroomam mooy mu fekk mu ngi sujjóot kon bari leen lu ngeen di ñaan voilà voilà kon fii nag mu wax ñu yeneeni bërëb kon bërëbu sujjóot rombon na léegi moo ndil ñu yi ayyu du'a ci bundu kon euh, léegi bon bala ñoo dugg ci yooyu njàngat yi mu ne euh, rawahu soroona ko at daal imam Abu Isa ah Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah ah ta'ala rahmatan wasi'a wu waqaala mu ne xadiisun lii xadiis la boo xam ne xasanun bu baax la noonu la ko daal leen di bi nga xamante ne mooy mu njëkk bi mooy est ce que xadiis bii nii al imaamu Abu Isa moom kese mu ngi Tirmidi moom kese ko solo ñu la ëskëy ëskëy waaw bii moom Abu Isa rahimahullahu tabaaraka wa taala mooy ki nga xam ne moom moo ko voilà moom moo ko moom moo ci moo ko indi al imam Abu Isa rahimahullahu taala waaw léegi euh, mu mu mu ngi ko indi ci euh, fi nga xamante ne mooy kitaabu abwaabu ba kitaab moom deful kitaab ay abwaab la def abwaab la def abwaab abwaab ay baab la voilà moom al imaamu Abu Isa ay abwaab la def abwaabu abwaabu abwaabu da'awaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam abwaabu da'awaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu mu ne haddasanaa Muhammad ibn Yahya as-Saqafiyu al-Marwazi mu ne nettal na suñu sëriñ di Muhammad ibn Yahya as-Saqafiyu al-Marwazi di Muhammad ibn Yahya ibn Ayyub ibn Ibrahim as-Saqafi Abu Yahya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 ibn Wahbil ah ibn Sa'd ibn Malik ibn Nakha' an-Nakha'i al-Kufi al-Qadi juge la woon gane àddina 117 génn àddina 194 nekkoon fiqatun faqihun rahimahullah waaye euh, bi muy nekkee mag dafa xaw a soppeeku tuuti rahmatullahi alayhi an Ibn Jurayj moo ko jëlee ci Ibn Jurayj Abdul Malik ibn Abdul Aziz Ibn Jurayj al-Qurashi wal-Umawi Abul Walid ñi Abu Khalid al-Makki rahimahullahu taala gane àddina la quatre-vingts génn àddina la cent cinquante am na nag bon am na ci boroom xam-xam yi ñu ne noo moom la soixante-quatorze la gane àddina wallahu taala a'lam kon moom ibnu Jurayj an Abdurrahman ibn Sabit moo jële ku na Abdurrahman ibn Sabit ñii ne Abdurrahman ibn Abdillah ibn Sabit la voilà du Sabit bi am na ku nekk seen diggante te loolu amaan mooy li gën a dëgër mais Abdurrahman ibn abdillah ibn sabit rahimahullahu taala aljumahiyu almakkiyu rahmatullahi alayhi génn àddina 118 nekkoon siqat waaye ku bari woon lu muy irsal di yor ay hadis la rahmatullahi alayhi an abi umamata moo ko jële ci sayyidina mawlana abu umama suday ibn ajlan ibn wahb ibn amr ibn amir ibn rayah ibn al-harith ibn sab ibn amr ibn salaba ibn qays aylan abu umama albahili sahaaba bu siiw newoon fële ca Sham ci Hims gane àddina <clears throat> euh, vingt ans laata yeneen saa salaam bi gàddaay yi génn àddina la quatre-vingt-six nuyu sahaaba bu siiw radiyallahu ta'ala anhu yàgg nañ ko gis fii annahu qaala qiila ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ayyu du'a yasma qaala jawful layli al-aakhir wa dubura as-salawaati al-maktuubaat man nga wax jawfu comme mubtada bu tàmbale wax ju bees waaye jawfa mooy <clears throat> ban mu ne jawfa mu nekk loo xamante ne nii moom li muy tontu li muy tontu mooy muda euh, moo euh, euh, kii la complément d'objet direct jawfa laylil aaxir waaye man nga wax awa dubara waaye man nga wax fu mel na ngay istinaaf tàmbalik wax bi bees jawful laylil aaxir wa duburu salawaati almaktubaat mu ne hada hadithun hasan voilà mu ne lii hadith la boo xam ne hasanun wa qad ruwiya mu ne lii ta solo nañ ko an abi dharrin wa ibn umar mu ne jële nañ ko ci sayyidina abu dharr ak ibn umar an an-nabi mu jële ci annahu qaala mu ne jawful layl al-aaxir ad-du'aa fiihi afdal wa arjaa wa nahwu haadaa mu ne loolu ci kàddu jawful layl al-aaxir guddi bëccëg ba mujj guddi gaw diggu bëccëg guddi ga mujj ta mooy ceer bu mujj ba bi hadis beneen bi leeral sànq Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne ad-du'a di fa ñaan yàlla afdal moo gën wa arja te ci moom lañ gën a yaakaar borom bi tabaraka wa ta'ala daal di koy nangu kon nii mooy li nga xamante ne noonu la al imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa hmm, ibn Sawrata at-Tirmidhi eh, daal di eh. Euh, lii nii daa nekk loo xamante ne nii lu ama am solo la quoi waaw euh, lu ama am solo nge muy bërëb yi nga xam ne kon lëkkaaleem ak suñu bunt bi ginnaaw lii di wax mi masala yoo xamante ne nii yu tàqaleku la ci wàllu ñaan euh, masaila yoo wuute mooy fii dafa bokk ci nga xam jamono yi nga xam ne lañ gën a yaakaare ñaan waaw jamono yooyu yu jara xam la te moom la indi fii di ñu wax bon am na euh, ay bërëb mooy jamonoy guddi gi waaw boobu nga xam ne nit ña ñu ngay nelaw wala ku soppe bu nekk mu nga wéet ak soppeem yow nga wéet ak sa borom tabaraka wa taala euh, daldi euh, ñaan ñaan yu xaw am solo yi nga xamante ne nii moom borom bi tabaraka wa taala fa lay gina fa la gina yaakaare mu nangu sa ñaan waaw mu nangu sa ñaan mooy waxoon nañ la ko waxati la ko ça ne veut pas bu ma ko defee bu may xëy dama ko war a gis léegi nag bés bu ma xëyee gisuma ko y'a problème ñu la non y'a pas problème y'a pas ça ah y'a pas problème <laughs> amoon nga ne ah lii moom saa ah lii de moom loolu yomb na de ah loolu de yomb moom loolu moom garaaw na de waaw léegi sa waay man ma ñaan ba kii waaye gisuma ñu ne la déet loolu yàgg nañ la ko wax te boobu lay gis xadiis bi ci tegu li nga xam ne mooy xadiis Seydina Abu Umaama non Ubaadata ibnu Saamit ah, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaw kon nag ah, mu mu nekk kon jamono yooyu jamono yu bari la waaw mu def euh, euh, euh, jamono yu bari la yoo xamante ne nii borom bi ci mbaaxam la def waaw ci mbaaxam képp képp képp képp la def waaw yooyu gisoon nañ ko ci masaalik faslun fii amakiniha mooy bunt bi nga xam ne xam nga naa def faslun fii awqaatil ijaaba boobu boo jiitu woon après fii amakiniha ak ñi nga xam ne faslun fii ñi nga xam ne fii man sa yustajaabu loxo faslun fi awqaatil ijaaba min awqaatuha inda jamiil arafa qur ramadanu thumma yawmu arafa wa laylatul qadri wa yawmul jumu'a laylatuha saa'atuha al muwassa'a waxtalafu fi saa'ati al-mu'azzama 'inda al-mashaayikh al-kiraam al-'alama wa qiila min majlisati al-imaami ilaa inqidaa as-salaati ay tamaami wa qiila bal takuunu tilka laa'iha 'inda qiraa'ati al-imaami al-faatiha suñu hadis bi nag mu ngi nii waljawfu lillayli wa nisfun thani kadhalika as-saharu wa thuluthani waqtu salaati wannidaa wa kaza bayna al-adhaani wal-iqaamati xudaa hayya ala tan-nidaa'i aydan yu'tanaa lidhii kuruubin mutahayyirin wanaa wasaffu fil-jihaadi wal-iqaama wa dubura al-maktuubati al-mudaama minha ltihaamul harbi ay qitaalu fakun muraa'iyan lima yuqaalu waqib badarasin siyama in taxtami wa inda shurbi wa inda shurbika limaa'i zamzami inda wala daalina min qawli le imaam ma'a ijtimaa'il muslimiina lil maraam taghmiidu maytin wa nuzuulin lil matar siyaahu diikatin majaalisu zikr voilà foofu yi la doon wax te yooyu yëpp xadis la mu ne awqaatuhaa te moom lañ laaj Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ayyu du'aa asmaa tontuwul yëpp ñaar kese la ci joxe fii mais joxe na yeneen yi feneen comme niñ la ko waxoon sànq bi mu ne fi nit ki dina jege boroomam mooy jamono ji muy sujjóot kon nag bari leen ñaan mu ne waxtoom yi inda jami'il arafa ba boroom xam-xam waaye nand ya fa boroom bi boroom xam-xam yi radiyallahu anhum xul waxal ramadan bokk na ci bërëb yi ñuy nag dina yaakaare nangu ñaan mooy weeru ramadan bi yëpp summa yawmu arafa teg ci bésum arafat yooyu yëpp gisoon nañu ay seeni xadiis wa laylatul qadri ak guddik bu bari dayo googee nuit de du destin wa yawmul jumaa bisub àjjuma laylatuha guddeem ga waaye saatuha wax muwassa rawatina saawam boobee nga xam ne moom lañu gisoon taxawoon nañ ci waxoon ci wax yu bari yi ci yowoon waxoon nañ la masaalik bi ñaar kese li bi di ci wax yooyee mooy eh, waxtoom wu yaatu woowee am ñu ne waxtalafu waaw eh, waaye eh, mooy est-ce que léegi nag mooy muwassa mooy dafa yaatu ci barke léegi nag boroom xam-xam yi wute nag waaw saa boobee kañ la waxoon nañ la li kii wax mooy li dëgër insha allah Seydina Abu Ayyub radiyallahu taala anhu te Abu Hurayra ne ko wan xam na ko mu ko ah sama sama bu ma bu ma nayee ci wax ma xam-xam boobee <laughs> moom Seydina Abu Hurayra bi nga xam ne ci la ko Seydina wa Mawlana Abu Ayyub al-Ansari wax <laughs> waaw kon. Euh, euh, ba mu ne ko mooy après tàkkusaan mu naan ko mais jamono jooju yeneen saa saa dana du jaam bi du dajeeg jaam boo xamante ne dafa mu ngi euh, julli wala moo taxaw muy mu julli quoi lu dul ne dinañ ko nangul mu ne waaw est ce que yeneen saa salaam waxul woon ne nit ki dañul di nekk ci julli lu dul mu ngi xaar julli <laughs> waaw kon waxtoo woo wala waqiila léegi nag boroom xam-xam yi wuute ci waxtalafu wuute nañ fi saatil mu'azzama ñun gisoon nañ ko walla alhamdu wal minna dañuy gis hadith yi ñu la doon junj waaw ci wax yëpp quarantaine de yi ci am waaw euh, saabu màgg boobe indal mashaayixi fu sëriñ si boroom xam-xam yàlla kiraami yu teddi alaalama boroom xam-xam yi waqiil am nañu ne min majlisatil imaam yi mu ngi tàmbalee fa imaam bi di tooge ci minbar bi ilan qida salaati ba ni ñuy paree julli ji ay tamaam ay ni muy mate waqiila bal takun am ñu ne non tilka laiha ne gendeeku googee saa boobee inda qiraati al imaam al faatiha qiraati al imaam mooy jamono ji imaam bi tari faatiha la ah mu ne nag beneen bërëb wal jawfu lil layl mooy hadis bi ayu du'a asma mu ne jawful layl al axiir voilà ñaan lañu ñu gën dégg wala ñoo gën yaakaar ñu nangu ko mu ne mooy guddi diggu guddi gu mujj ba kon wa jawful layli waaw wa nisfun saani mooy ñaar ñaareelu xaaj bu dee dañ ko xaaj ñaar kadhalika saxar waa njël te njël yooyu yëpp ci ñetteel bi la dugg ñetteelu xaaj bi wa sulusaani mooy ñaari xaaj yi yooyu tamit yu ñu sa sa na kii la sopp lool waxtu salaati jamonoy julli tamit julli e, farata yi wan nidaa ak jamono ja nga xam ne lañuy ñaar lañuy ñuy noddu waaw Eh, wakada naka noon baynal adhanayni diggante ñaari nodd ak iqam loolu lay wax adhanayni wal iqamati baynal adhani wal iqamati diggante nodd ak iqam xuda jàppal ma lii ma hayya ala nidaa yi waaw booy hayya ala salaa hayya ala al falah mu ne aydan yotana yooyu ñu jox ay yitte la li di kurubin képp ko am daa ay ay karbu yu ko dugg waaw jamonoy affliction yu metti yooyu ñaa mutaxayirin mu ëlëmu waaw kooku nay saisir li nga xam ne mooy jamono yii voilà ndax jamono yu mag la wa sopp fil jihaad yi ak sàppay buñ tagee jihaad yi sàppe gi ngir xare waaw wal iqaama waaye it jamono ji nga xamante ne nii mooy ci la ñuy iqaam ngir taxawal wa duburul maktuba ginnaaw euh, julli yi almudaama yi nga xam ne moom la borom bi teg ngir ñu saxoo ko te moom lay wax fii wa dubura wa duburu salawaatil maktubaat moom la yeneen saa sa wax fii min halti xaabul xar bi jamono yi nga xam ne ca la ñaari kuréel yi di jàpp di di di songoo ngir xare muy kuréelub dëgg ak kuréelub caaxaan ci jihaad ay qitaal lu ma jijul nag mooy xare ah fakun nekkal yow aji dégg ji muraayan koo xam da ngay sàmmonteeg li maa yuqaalu li nga xam ne moom lañu lay wax fii ndax lépp ci ren saa saa la tukkee waxib bu darsin si yamaa in tax tamit mooy ci booy jeexal am njàng ngeen jàng ba pare dara duruus eh, rawatina booy tëj wa inda shurbika waaye it jamonoy nga xamante ne ni moom ngay naan lima i zamzami jamono ja ngay naan ndoxum zamzam ndax zamzam lima shuriba la ren saa saa wax la ko ñaan rek. lam ba nga koy naan la nga ci yéene insha allah la ci borom bi jox mu ne inda wara dallin ak tamit mooy bu ñuy nit jàng min qawli imam bu mu ne wa ghayril maghdubi alayhim wala dallin maram fekk jooy jullit ñi hmm, nekk ñoo xamante ni nii mooy dañoo nekk ñoo xamante ne dañoo dajaloo ci julli ngir am benn namb-namb mooy jullil seen borom jaamu yàlla joojee mu ne taxmiidu mayitin jamono ja nga xam ne ci la aji faatu ji faatu ba bëtam yi aju léegi nga koy muural bët yi jamono jooju nangu naan la woon nuzulul lil matar jamono ji nga xam ne tamit ci la taw bi wàcc jamonoy ñaan la mais pas jamonoy saaga kom ni tubaab yi di def wal iyaazu billah di saaga temps bi wal iyaazu billah oh la la ça festival oh la quel temps de rek saaga wala iyaazu billah loolu du waxu ko am xel yàlla tere waxu jullit waaw moo tax jullit waroo laggal sa làmmiñ ci yi ngay dégg ci mbedd mi ñi xamul dara juhaal yi nga xam ne xamuñu dara di ko wax waaw du woo génnee rek doo dégg gaa yi di waxe rek yow boo xëy boo accès ñëpp xam ne am na loo dégg ci mbedd mi nga commencé di wax la même chose yooyu ay ay ay poubelle lañu ay saleté lañu non ay saaga taalif quel temps de rek saaga waaye xoolal taw bi oh lolo oh, buñ génnee muy taw rek ñu saaga alors que da war a sant yàlla en tant que jullit allahumma ghaytham mubaraka yooyu saa sax bëggoon gis yàlla ñu lay ñaan taw boo xam ne bu barkeel lay doon mais nga nekk di daggal temps bi wal iyaazu billah léegi lan lay jariñ ba pare ta borom bi waxoon na ne bu doomu aadama bi ŋaññi na ma saaga na ma te waruma woon a ŋaññaa. Ah. ah borom bi nan la la doomu aadama bi yadil mu ne doomu aadama bi de ŋaññ na ma wax na ma lu jaaduwul waaw lu tax yasubbu dahra day saaga temps bi bay ay tel temps de génn rek muy taw wala mu xaw a ñiisu yow nga bëggoon mu mu kii ah mu mu nekkoon loo xam ne day kii ngeen mën a dem dafi ay seeni pique def li ngay def sawaay nga ñëw ka bi demewul noonu rek nga saaga wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah waaw mu ne moom day day saaga temps bi man maay temps bi mooy lan mooy maa ko fi def waaw man maa ko fi def comme lañ la waxoon rek walillahi almasalul ala yow boo ñëwee nee bon autoroute à péage bi ko fi def président Wade waaw rek ne waaye nga ñëw saaga autoroute bi waaye lii waaye yow naan oh, nga mu autoroute waaye yow saaga wala koo xamante ne daa defar dara waaye yow waaye bii nangam taanu bi nangam rek xam nga loolu kan nga kii ah, bi nga nga nga moo tax mu ne yasub yu ziini voilà yu ziini adam borom doomu aadama bi damay lor yasubbu daara wana daara bi yadil am uqallibu layla wan nahaar voilà mu ngi ci sahih yi sahihayn waaw di saaga taabi naan di saaga taabi do te man maay temps mooy moo ko fi def sama loxo la mbir yëpp nekk maay jàllar bi guddi ak bëccëg waxoon naa ne loolu ca siira ba lool waa ja nga xam ne ma koo xamoon moom <laughs> dafa tàmbul <laughs> lu mu wax laggal ci waxu tubaab yooyu rek mooy ni ñuy waxee rek mooy te sax yoon du tubaab yi ba mooy tubaab yi ñu yarul rek même tubaab bi ñu yar boo xam na fi mu koy waxe am na yoo xam du ko laggal lan nañu waaw ñooñ nga xam ne ay ay ay ay ay raxaskatu la ñuy doon ay plongeur ay nangam ay ouvrier yi te façon langage yooyu dañ koo man quoi xam nga bu dee ñeneen ñi dañ leen di yar ci comme élite bi ci ñeen di xool ni ñuy waxe man nañ yooyu ah buñ nee entre ñoom dañuy wax yu ñaaw mais il faut que yooyu ñu bañ di ko waxee seen langage dañ koy travailler parce que euh, bu ñu tàmmee yële mën na leen a yàqal lu bari ci seen fii te tamit ci seen euh, àddina waaw mooy wax boo xam ne amul benn yére buñ ko solal waaw kiiraay dara wax ju ñaaw loolu waaw waa ji tàmb yooyu buñ leen nii rek baat bu wax rek teg ko ci man na ko sawaay gis nga dama lay kii nag gis nga non seulement li ngay wax nii rafetul baaxul waaye na def attention ba dem Sénégal gisub paa daal di koy waxe noonu paa bu dégg tubaab quoi mu wax ba pare nga wax ko lii wóor na bu lóppee doole wala yooyu di nga ko rëcc waaw il faut pa ñu tàmmal suñu bopp ay wax yoo xamante ne du wax yu rafet waaw parce que rek gis nañ ñoom diw di def li ñuy def du dara waaw àndul ak diine du teggin yi nga xam ne moom lañu suñu borom tabaaraka wa taala daal di teg. indi ci yonentaam yi alayhimu salaatu wassalaam digal leen ñu ne ci nit da il faut soigner son langage voilà le musulman n'a pas le droit de parler n'importe comment comme al juhal wal fasaqa ñi xamul dara ci athée yi ñi nga xam ne sax ay julli lañ mais xamuñu dara ñooñu waruñoo nekk sa modèle ci wax ay ah, yées yées lu yées waaw parce que nga ci mbedd mi ñu naan yées yées lu yées waxal wax ñu jub waaw waqul li ibadi la yaqulu allati hiya ahsan borom bi nee na yeneen saa salaam waxal sama jaam yi mu ñëwee bay wax nañu seet li gën a sell gën a jub te gën a rafet ci wax ñu koy waxe waaw. nit boo tegoo ci l'islam dañoo war a xam ne yow l'islam dalaa yar mais nekku euh, moom ustaas bi ñëw di jaay ne moom jëmp la waaw ustaas bu tegu ci temps bi la bu ñëwee di wax comme li jeunes yi waxe ci mbedd mi. di jàngale do alquran di wax ay yow yoo xam ne day dégradé ma bi ñu waroon a am ci diine jéeg ak waxu alquran lool c'est grave parce que nee na daa bëgg a war ne moom il est jëmp il est il est jeune waaw nangam ak nangam déedéet yow jeunes yi ni ñu mel yow yaa leen war a yar wan leen yoneen saa sam mel ñu meloonoonu léegi nag man jaaxle naa jamono ya nga xamante ne nii jamono joo xam ne ña war a wane ni yoneen saa sam meloon ngir nit ñi yor roy ko ñoom ñu teggi loolu di fekk ci gaa yi ci géewu caaxaan beeg façon yi nga xamante ne nii du sunna du dara wal iyaazu billah kon nag loolu lu hama solo la kon al imaamu mu ne kon lii daa nekk jamono yoo xamante ne ñooy jamono yi nga xam ne ci la ñu gën a yaakaari ñaan waaw hmm? ah. ak tamit faslun fii amakiniha amal amakinu fa minha qad ulima waqta at-tawaafi thumma inda al-multazam ru'yatu bayti rabbina al-haraami bayna al-jalaalati fil an'aami wa daaxilu al-bayti wa inda zamzami thumma as-safa al-marwatu wal-mas'anami khalfa al-maqaami wa minan wa arafat wa hakadha uddat thalaathul jamaraat wa'dud huna qubural anbiyaa'i wa saalihil xalqi wal awliyaa'i voilà loolu a <laughs> ah, gisoon nañ ko foofale walillahi alhamdu wal minna ak faslun fi man yustajabu lahum amma alladhina yustajabu lahum fa minhumul mutarru thumma al muslimu lii mooy ñëw fii hadis biñ la waxoon bu Seydina Ubaada bi buñ ñëwee waxaat ñaa euh, kii teggin yi nga xam ne dañ ko soog ak charte ñaan ak yooyu insha allah wallahu taala alam kon fii yooyu sa salaam di ñu wan imaamul hafiz an-Nawawi indi fi hadis bi ngir wan ñu ne bokk na ci jamono yi gën a nangoo euh, sopp ñaan ndax foofu la ko borom bi di gën a dégg mooy la koy gën a nangoo. Ah, mooy jaw jawfu laylil aaxir eh, mujjanteelu guddi gi mujj gi wa duburu salawaat ak mujjanteelu eh, julli almaktubaat boo jullee ba pare moo tax julli rek faxasu daw sa yoon bu dee ndax léeg-léeg mu dal la léeg-léeg nga am loo war a def yoneen saa sam julli na pare julli sëlmal rek jëpp tëb daal di dem sahabay radiyallahu anhum daal di def constat bi nag yoneen saa ah, gis nañ nga def nga loo xam doona kon ne di wane ne loolu nekku doon aadam parce que bu doon aadam du sëlmal yi di ko wax di ko naan ay yoon saa saam gis nañ nga def loo xam ne de mu ne lan mu ne de dangaa sëlmal rek daal di dem fekk mu dem daal di dugg daal di ñëwaat mu ne waaw parce que bi may julli damaa fàttale ko boo xam ne dama ko waroon a joxe saraxe ko génne ko te joxewu ko loolu laa bañoon gaaw ngir def ko waaw mu ñëwaat toogal waaw mooy ñaan ñu pare rek waaw commencé di waxtaan say waxtaan ni kii wa ka reetaan ak a mooy yow xamoo dara wala boo xamee it yaa ngi rate occasion yoo xam ne occasion nangu ñaan occasion promotion la ci ñaan te waxoon naa la loolu moom jarul explication bu bari ku nekk ci ñun jamono ji nga xam ne activité ba ngay def te lay gën a dox kenn du la ko jàngal te amul kenn ku man a fexe ba tere la jamono jooju yow nga nekk naan da ngay vacances jamais waaw waxoon naa la moos période màggalu Tuubaa moom laajal ma benn transporteur boo xamante ne dina fexe ne vacances waaw mukk du placer vacances yi foofu parce que xam ne ne fii li ñu ci mën a gañe jamonoy tabaski waaw ngay yóbbu nit ñi ci ak ñuy jóge ci Dakar bi dem ci régions yi régions yi di ñëw Dakar ak ku nekk ak yooyu jaaykatu xar yi yow jabaski dinañ jël vacances kenn du ko jël parce que xam nañ ne jamono jii liñ ci mën a am mënuñu ko am feneen léegi nag laal walilaal masalu àla côté ñaan ak yooyu jaamu yàlla yi nag boo jullee ba pare ak guddi googu ñu lay wax troisième tiers bi Euh, boobu nga xam ne ci la borom bi wàcc loolu jamono yooyu la waaw waaye nag sauf que gars suuqu dunya wal iyaadu billah dafa ëpp doole ci ñu bari ci ñun aadana allah yàlla ñu borom bi muccal quoi <laughs> mooy marché àddina ak taxañ mbirum àddina dañoo gën a bari ci ñu bari yàlla nañu borom bi sàmm wallahu ta'ala alam kon yem nii bi di ñëw